waaw wal iyaazu billah waaw nga dem vétérinaire yi ñu nga la ñu ngi xaar muus yi waaw di xaar xaj yi nga xam ne ñoom dañoo am problème bu gaaw danger ñu indi leen ñu gën a gaawee waaw waaw indi ko urgence quatre heures du matin boo demee di leen fekk heure bu la neex boo amee problème vétérinaire yi nekk fépp ci koñ yi waaye boo kiiwee surtout boobu moom nga xam ne yenn heure yi ñëppay tëj waaw boo ñëwee foofu moom di nga fa fekk ñu la kiiwal sa muus wala sa xaj yaa imaginer loolu loolu de vraiment loolu mooy esprit l'islam loolu la waaw ak ñëpp ñoo xam ne seen fitra yàquwul complètement ndax fitratallahi allati fatara an-nas alayha borom bi fitra gi nga xam ne noonu la moo ñuy nit ñi ci seen kaw gis nga loolu bu yàquwul ci yow yu bari da koy mën a def jullit bi nga xam ne jullit la yow nga nekk ate day jaaxle naan mais pourtant sa waay gëmul dara waaye mais daa fekk lan la xam nga yooyu borom bi moo ñaale doomu aadama dafa da dafa fekk ne daa daa daa daa ci moom yërmande waaw yërmande waaw yërmande yërmande waaw waaw nga ne jullit nga nag gin koo wow la xol wal iyaazu billah xam nga ne aarun wa naarun wa shanaar ñaaw na waaw te njomboxtalu ñaaw ak salteeg fënëx xam nga ne noonu nga mel waaw waaw kon yonent may sa saam lii nañu jàngal waaw mu ñëw daal di raay waaw boosu gëléem gi ak suufu nopp bi fa sakana mu dal moo tax bari na ñoo xam ne seen coono seen problème manque d'affection la am na nit ñoo xam ne gis nga li leen rongé ba yenn maladie yu ñu leen xama feebar yu ñu leen xamal loon di leen dal mooy ñàkk d'affection waaw te ak a bari ci femme yi benn waay bu ne lën ngay jóge ne ne da leen a nopp jamonoy ndoxaan gi moom lu faam bi yaakaarul sax mu defal ko waxtaan yu neex yeeg patience beeg lépp mu def ko waaye wal iyaadu billah bañ ko ko mayee ba mu xamee la mu woddoo ñaaw na ñaaw dafa ñaawa ah, mais c'est c'est ça la ba mu xamee la mu woddoo mu mel ni léegi am woccu ci moom quoi buy waxati du ko déglu amatul nopp bu muy bu koy bu koy déglu amatul sax kuy nekk moom di ko wéttali di indi jëlee na ko kër baayam indi ko fii moom képp bu xëyee dem bu guddi ñëwee bu naree sax wax ak moom mu wane ne daa sonn ah non non non c'est que damaa sonn madame non pardon ah, ah maa ngi jéggalu nag te bu subaa mu gaa yi xëy demaat xoolal kooku déception bu mag ak wéetaay gi nga xam ne ndaw soosu ci lay dund ci kër googu ko ko gis nag jàpp ah waa moom de këram moom. ah moom de jëkkëram moom moom da koo toppatoo nangam ak nangam toppatoo fan toppatoo dara nga naan lan waaw moom boo demee utal na ko benn waaw euh, coiffeuse bu mag nag dara way loolu bu amul yële coiffeuse bu mag waaw këram nga kay moom utal ko mbindaan utal ko lépp moom kay moom xam naa moom ñee nañu ko ñee du ngeen wax lu ngeen xam <laughs> kii li muy dund wallahi yéen ñaan leen yàlla ngeen bañ koo dund ñàkk li mu am tey dund seen dund googu seen jëkkër bi leen toog ngeen waxtaan mu ëpp njariñ moom li mu nekke moom ndax xamul loolu misère bu métti lay dund te jigéen ñu bari loolu la ñuy dund sëy yu bari loolu la ay triste nouvelle ay triste histoire ngay dégg waaw ay triste histoire yoo xamante ne aka neexoon borom kër ga nga tiim ko ne ko yow ala tattaqillah comme li yow xanaa da nga ragal yàlla yow ci ndaw si la borom bi daldi booleel doo du sa jaamaa ah te fàttalikul ba nga koy bëgg est ce nii nga doon doxale boo doxale woon nii xam nga ne doonoo koon am waaw ñaaw na nag ñaaw na lool ba fa ñaaw toll nga xam ne am na secret du nekk di la di divulguer ci mbedd mi ku ñëw mu sutural la nga ah, waaw allah ji moom kay masha allah nangam nekk allah ji dara du allah ji tus allah ji caaxaankat ku yées la buy génn lay sol beneen masque waaye vraie réalité fii ci kër gi waaw mooy monsieur ñàngalo buy génn sol masque de gentillesse fu mu romb ci mbedd mi ne na cey waay góor góor góor waay waay képp ñépp moom la ñuy ñaan am jëkkër seen doom may ko ko mel <laughs> na ngeen wax lu ngeen xam de dalee na nax di leen tromper kii zul wajhayni la te yonent bay saa saam waxoon nañu bu leen nekk zul wajhayni boroom ñaari xar kanam wal iyaazu billah wal iyaazu billah non c'est des tristes histoires yooyu dégg yoo xamante ni danga naan mais comment une personne la mën a faire souffrir une autre personne koo xam ne normalement mooy sa douce moitié waaw ki ko yàlla booleel di bokk ak moom lal juróol ko ëmbal ko ay doomam yaral ko ay doomam di ko téyal këram mu mën ko doxalante ak moom doxalante bu ñaaw bi te bu génnee ci biti di jaay ay discours yu rafet ak ay wax yu kii wëg di wane ne waaye il faut droit de la femme il faut respecter la femme il faut nangam yow sawaay war nga am ker sawaay sawaay yow itam fa in lam takun tara fa innahu yarak amal kersa ci sa borom mi lay gis ngay def sa cinéma gi faq gi nga xam ne amul benn xorom waaw waliyasu billah waliyasu billah lii lépp da kenn da koo wax sax waaw lii moom moom moom moom buyoboo ñu jàll rek waaw xol bu jeex nga ciy amee waaye nag foog ñu wax ko parce que c'est comme ça waaw duut ci baaraam ba dénoncé ko parce moom la imaam tudde buntu bi waaw wal amr digle waaw wa amr man qassara fi haqqiha bil qiyam bi haqqiha ki nga xam ne dafa gàttañ ko ci aq yi mu xamal yi nga xam ne mooy bàyyi may boobu ak rawatina nit bàyyi may fii nga wax ko mu taxaw am te loolu fii leneen li nga xam ne moo koy wane mooy lu yonent may saa ba mu gisee bàyyi may bi mu wax ko li mu koy wax waaw xamal ko li nga xam ne moom lay dund ci tool bii ci boroom boroom ki ko moom fii yonentuwaay saa saam ci saa se nekku fanaan naa bàyyi ba suba déedéet moom laa doon wax problème mu jàmbur boo gisee nit mu nekk ci coono prendre nga man ki dara prendre ko au sérieux te solution yi nga xam ne yow man nga ko ci saa se def ko waaye bu reporter le travail d'aujourd'hui à demain bul ne nañ bàyyi was waa dégg naa ci nañ bàyyi ba suba déet yaa ngi bàyyi waa ji safara gi yokk ci kawam déedéet daay nag boo ko gisee gaawal fay ko waaw ci saa sa yonent bay saa saam ne man rabbu hadha al jamal moom moom gi li man hadha al jamal moom gëléem gi waaw fa jaa fatan amaana waa ji daa daa déggul woon wala yonent saa saam daa wax nit ñi di xaar borom wuyu waa ji ñëw benn jeune waaw ne ko man ah hada li ya rasulallah ne ko lii de man la ñeel yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw biñ kon possibilité ak tamit li nga xamante ne nii wa amri man qassara mooy buntu baago digal ki nga xam ne daa gàttañlu ci xaqu bàyyi ma bi mu taxaw ko mu ñëw kii xam na ne da koo gàtt gàttañlu na waay ci mbiru bàyyi ma bi way way maslaxam toppatoowu ko mu ne ko afala tattaqillah fi hadhihi al-bahima allati malakaka Allahu iyyaha ne ko yow xanaa doo ragal yàlla bopp <laughs> waxoon nañ la yàlla dina la ko laajte waaw moo taxoon ci hadis bee du du gisoon nañ ko ah ci hadis bee Sahl ibn Amr mu ne Yonent bi saa saam da ne woon ittaqullaha fi hadhihi al-baha'im al-mu'jama farkabuha salihatan wa kuluha salihan ragal leen yàlla dee leen seet yàlla di teet yàlla. waaw di seet yàlla ci seen jëflante gi ngeen di jëflante ki nga xam ne mooy bàyyi ba yi nga xam ne ñoo wax lu ngeen xam nga xam ne ñoom seen shakwa yàlla kese la ñuy jàmbat war leen ko mu teey nekk lu baax waaye bu ngeen koy lekk na nekk lu nga xam ne toppatoo woon ngeen ko waaw kon mu ne ko xanaa doo ragal yàlla ki ci bàyyi ma bii nga xamante ne borom bi moo la ko moomale du sa njàmbaar de bu dee doole moo la këpp bàyyi gëleen di lëpp kon xéewal gi la yàlla defal ba moom loola loo xam ne manoon na laa fël nga daanu mu moom loola ko waaye yow doo sant yàlla xéewal googu lan nga koy delloowe mooy ñàkk toppatoo alal jooju dañ ciy jàngi tamit mooy képp ku yàlla defal xéewal nga ñàkk koo toppatoo xamal na yow santoo yàlla waaw te war ngaa ragal yàlla ci xéewal jooju mu teg sa loxo waaw nit du néew néewal yàq li nga xamante ni matériel la ah, loo xam ne lu muy jariñoo la lu ko yàlla teg ci loxoom muy xéewal gum ko war a sant ci toppatoo ko waaye di dellu ci boroomam tabaaraka wa taala di ci doxal li boroom bi bëgg loolu mooy sant waaye boo ko doyee dalee ay àqam yàq ko waaw maltraité affaire bi moo xam nag mécanique yi yàlla wala loo xam ne day dund lépp pare yàlla bu la xéewalee jox la oto sant ci yàlla toppatoo ko révision yi na mat entretien yi loo ci man defal sant yàlla mi la ko defal may la sa wërsëg di ci jóge wala ngay déplacé wu ah nga ciy déplacé di ci dox say lii nga sant ko ci waaye boo ko neenalee yow xam nga ne àq yi wàññi ko waaw afala tattaqi llaha fi hadhihi albahimati allati malakaka allahu iyyaha waaw ba pare yoneen saa saam wax ko li tax mu wax ko li ne ko ndax moom gëléem gi yashku ilayya mu ngi may jàmbat ke ne yow tuji'uhu da nga koy xiifal wa tudd wa pare da koy sonal di ko teg ay liggéey yu metti waaw billahi alladhi la ilaha illa huwa suñu fas yi suñu xar yi suñu géléem yi suñu mbaam yi bu ñu amoon nopp bu mel ni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li muy dégg dina garaaw <laughs> ci jàmbat lay dëkk ci jàmbat lañuy ñuy dëkk ci jàmbat waxoon naa la ko de ci mbaam yeeg suñu nàngam yeeg waaw ci jàmbat la ñuy dëkk parce que amul benn yitte bu ñu leen joxal lu dul jëfandikoo comme ay serviette wala iyaadu billah waaw fa innahu yashku ilayya annaka tuji'uhu Ah, gëléem gi nee na ma gëléem gi mu ngi may jàmbat nee na da koy sonal da nga koy xiifloo di ko sonal yow <laughs> waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar watul ibo annaka tuji'uhu watul ibo voilà léegi kon gis nga lii mooy li am mooy ragal yàlla ci bàyyi may ragal yàlla ci bàyyi may ñi nga xam ne taxaw liñ war a taxaw ci ñoom man bu dee jàngalekat laa wala nit laa koo xam ne xam naa sama benn mbokk wala sama benn xarit wala sama benn koo xam ne sama xorom bu waaye gis naa ko muy def ci bàyyi ma loo xam ne du noonu ma xam ne bu ma ko digalee de man na koo jariñ bu ma gàttañu ah waa diw <laughs> euh, tee ngaa nàngam léeg-léeg dóor yi ngay dóor mooy tax bàyyi ma bi dootul def lim war a def waaw waaw waaw <laughs> oh, oh, ca masaalik ba waxoon naa leen fi ne waaw benn mbaam la quoi sareetu mbaam ñu dugg ci deux mille vingt deux c'était à mbaam bi euh, jàmbaar la waaw mbaam bi mu ngi daw mais waa ji jàpp di dóor di dóor ba mbaam mi di léegi daw bi mu doon daw non seulement daw bi baaxatul mais mu ngi xaw a mu di ralentir daanaka dawatul bu baax waa ji di dóor ma ne ko ma ma ne ko sawaay ndax euh, sànq ba léegi mu ngi daw mu ngi daw normalement de biñ ko commencé di dóor yenn dóor yi la commencé kii nii mu naan ah <laughs> mooy ndax mooy lu mel noonu yow waroo gis waa di ndulli yow nga toog rek di xool quoi boo ci mënee wax sa kaddu sa benn kaddu boo xam ne amaana dina tax mu arrêté lii muy def parce que ça ne sert ak tamit euh, itaabul dabba kese ak sonal dabba bi. nga wax ko bul nekk di gàttañlu ci ci ci li nga ko koy waxee bu ko wax eh, eh, eh, arrêté li ngay def non parce que boo anaan du ci sa yoon parce que bon nit la tamit man nga ko wax neneen ah ndax de <laughs> jàmbaar la de mu ngi doon kii ah mu ngi doon góorgóor xam nga loolu boo waxee waa ji noonu moom dina xaw a kii ko même lu lay tontu après dina mais mooy loolu buñ ci gàttañlu waaw waajoo xam naa yorub muusam mooy de mu dem concert bàyyi ko fa wala nangam xoolal tubaab yi fii tubaab yi bu ñuy dem amul muus wala ab jën boo xam ne ci aquarium yi dañ koy dénkaane wala wax seen benn voisin ne ko boo manee heure bu nekk heure bu jour bi bés nangam de heure sangam nga dem defal ko lekk ak yooyu wala muus mi kiiwal ma ko wala est que mën naa la ko bàyyil waaw loolu mooy ak minimum boo ko mën da yóbbaale mais dem sa yoon bàyyi ko fii ba pare naan defal naa ko fa lekk du fa nekk walla yaa billah ñoo yées ñii ma yées ñii lée ma bari may ma yées waaw naan non defal naa ko fa tama moom moo sala ah. yow moo moo tax bàyyi non bàyyi may bàyyi may non dafa am façon nit yoo xam ne moom nit ñi ñoom bu dëkkeek ñoom day sonn mais day escanté yàlla tere nag ab bàyyi ma non ñooñu moom musiba gi gën rëy bàyyi ma moom des natt bu gën a rëy ci moom mooy façon nit ñu mel noonu peeru nit yu mel noonu moom leen tey nga diye yow bu dee nit ak i noppam bu nekkee waa ji am problème lan ngay xalaat nga koy dénku bàyyi ma SPA SPA <laughs> sa waaye léeg-léeg nga gis gaa dañuy abandonné seen animaux yi ñu jël leen foo xam ne fa lañ leen toog toppatoowee waaw waaw yooyu yëpp dafa baax fi leen di toppatoowe amul loo su dee bàyyi ma waaye tamit tout ça si une fois que ça nag du diine ëppal waaw alhamdulilah al yàlla mooy yem dal milieu juste milieu bàyyi ma liñ koy toppatoo yërmande gi ñu am ci moom ak li ci l'islam di digle yeneen saa sam di ko digle yëpp malgré ça nag du nit waaw melu lañ ñin ñenn ñi nga xam ne ci yenn nasaraan yi noonu lañuy def la ma waaja benn waay boo ma ko doon nettali quoi <laughs> ne mag ji bon soxna sa oh, dafa doon yor da doon yor benn xaj quoi léeg-léeg mu génne xaj bi di ko promener ay nee na maan ko waaye tubaab yi ñooy yées wala yu mel noonu quoi ñii eh, dañ may dañ may romb may promener xaj bi ñu ñëw caresser xaj bi di wax xaj bi man moom comme s'il existait ma quoi <laughs> ah ma ne non man bu dee man eh baal saam xaj waaye ma wax la waa ah eh mais bàyyil sama xaj kon. man mi ko yor yor yor yor lees gi yor buum gi moom mooy kii nga koy caressé di kii ah waaye petit bonjour sax nga wax ma ko wala boo xool ma sourire mais dara mel ni jamais gis pas loolu nag ak ëppal la wala jàpp xaj yi walla ñoom de comme si ñoo ñoo féete kaw nit ñi loolu ak ëppal la lislaam waxuñu loolu wala xar yi wala faut pas di leen rendi ma ne loolu waxu kannasu la laa wax waaw moo tax yeneen bay saa saam nañu. Ah wa kuluha saliha ci hadis bi ñu génn ittaqullaha fi hadhihi bahaim al farkabuha saliha amul na noono waruñ leen a war no fas war fas lool c'est pas normal parce que dañ koy diisal alors que moom daa nekk loo xam ne les droits des animaux yooyu ngay gis ñenn animalistes yi ñuy wax fii ci France ñooñu ak ëppal lañ nekk loolu diine islam zéro waaw loolu moom ak ëppal la tey saam sori na loolu waaw kenn waru leen a war kenn waru leen a kii walla même di rendi ay xar loolu dafa baax baax dañuy kàcc waaw dañuy kàcc waaw dañuy <laughs> <laughs> dañuy wax lu amul dañuy expliquer waaw loolu ëppal googu moom du ñu fane du ñu gàttañ lu comme ñu bari ci ñun ni ñu mel waaye nag du ñu ëppal comme lu ñenn ñi ci tubaab yi mel waaw waaye al wasatiya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata la borom bi wax naka nii laa leen def xeet woo xam ne da ngeen diggu doomu mbiru l'islam mbiru julli day diggu doomu amul ëppal amul gàttañlu waaw ñu ngi ci diggante bi waaw wabtaghi bayna dhalika sabila yonent bay saa suñu borom dana ko jàppal mooy alwasatiya mu nekk saw yoon mu ngi noonu kon loolu mooy li nga xam ne moo ñu waar waaw te tamit buñ gisee tubaab yi di xeex ci yenn yi naan animaux yi ni leen di traité yenn yoo xam ne c'est normal loolu lan moo teema ne wax nañ dëgg amul julli laa non non ay non déedéet wax nañ dëgg waaye bu dee yi nga xam ne comme yi ñu wax nii non waruñ loo ren di xar yi waruñoo nangam ki dañ koo war a annulé ma ne yow yooyu kàcc la waaw sacrifice dañuy sacrifier waaw te xar mi ñu sacrifier moo la gën sant xar mi ñu sacrifier Ah, waaw ndax moom ci yoonu yàlla lañ ko jëmee yeneen xar yiñ ko defoo yi ñu ko deful ñoom bu ñu sañoon ñu def leen noonu ñu tabaskee leen moo leen gënal ñu bàyyi leen ñuy taxawaalu comme ni ko animalistes yi nga xam ne xamuñu dara zahira min al hayati dunya képp lañ xam surface képp lañ am yu ñu xam wa hum anil axirati waaw kanta jëm ci al axira dañ cee yëg xamuñ ci tus waaw xamuñu ci dara dur dur dur dur lañ ci xam waaw waaw kon yooyu yëpp ay caaxaan la kon nag mbir mi lii la waaw kon nit da ngay nekk nga xamante ne nii eh, eh, eh, da ngay digg doomu waaw kon nag mu ngi nii xadiis bi nag am na yeneen ay jàngat gis nañ ci suuf euh, riwaay imam ahmad bi yonent way saa sam dafa jàpp nee dafa après mu dem jàpp bi mu demee jàpp mu ngi ñëw ndox mee ngi si ci sikkim bi bay laal dënn bi lool day wan ne mooy ñenn ñi nga xam ne jàpp nañ ne ku jàpp rek da war a fax da war a euh, kii euh, jël torchon wala serviette daal di fomp loolu c'est pas automatique ah yonent saa sam yaay Maymuna radiyallahu anha nee na yeneen saa sam sangu na set ba pare ma koy jox euh, mindil gi muy euh, serviette lañ koy wax nee na waaye jëlu ko léegi loolu mooy ñaar yëpp a ci ne le fait que mu koy wanta mu amoon kër yeneen saa sam ba mu ko koy jox mooy loolu dañ mën nañ ci jànge ne doon na ko jëfandikoo léeg-léeg waaye le fait jëlu ko loolu dañ ki xam ne mooy tout le temps naan waa ji il faut mu yor serviette il faut mu nangam loolu it c'est pas automatique. te fii Seydina Abdallah ibn Jaafar radiyallahu anhuma nee na lool la wax dane man yonent bi alayhi yonent bi alayhi bi mu jàppee ba pare mu ngi ñëw euh, ki nga xamante ne mooy ndox mi mu ngi siit ci euh, sikkim bi di dal ci dënn bi voilà ndax lool baraka la ndox moom barke la allahu loolu tamit nañu ci bàyyi xel waaw waaw te loolu asaaru euh, jàpp gi di feeñ waaw loolu it lu ama am solo la waaw li mu <laughs> waxoon yeneen saa saa nit ki jullit bi bu jàppee day day day génn ànd ak ndox mi bépp bàkkaar boo xam ne bu raxasee loxo yi moom la jàppoon ak loxo yi wala ak ndox mi wala dernier toq ndox mi waaw moo tax mooy ngëneelu jàpp mais imaam muslim rahmatullah alayhi ko indi taxoon mu indi hadis bi boo fàttale ko bunt bi nga xam ne moom lañ ko ñoom imaamu Nawawi tudde mooy li nga xamante ne ni mooy kitaabu alxayd waaye baabu maa yustataru bihi li qadaa'il xaaja li ngay li xaaja mooy li ngay eh, suturloo booy aji faa aajo waaw moo tax mu ne yeneen saa saam dafa newoon ah, mu ne wa kaana ahabba ma satara bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam li haajati hadafun aw haa'isu naxlin waaw mooy loolu dañ ciy jàng ne yoneen saa sam lim gënoon a sopp lu muy suturlooyu bu demee di faj aajuma waajoom doo aju doomu aadama mooy benn monticule benn tund walla tool toolu tàndarma wala foofu daa bari garab mu nekk gannaaw nga xam ni ñi duñ ko gis waaw loolu dañ ciy xamee ne mooy nit dafa war a am suturloo dafa am toilette doo dem toilette di nekk à deux wala dem nit ñi dina la dégg ak wala ngay ngay faire semblant di wane ne yaa nga fa di wane ne loolu yépp ak ñàkk kersalaat ak li nga xamante ne mooy ñàkk xam dara waaw te loolu tamit ñi nga xam ne ñooy tabax ay kër nañ ci bàyyi xel mooy toilettes yi waruñu koo def fi nit ñi nekk waaw waruñu koo def toilettes yi foo xamante ne nii mooy ku fa dem yow la muy def mooy nit ñi fa mu nekk fa ñu nekk ñoom dañ koy mën a dégg dañ koo war a def foo xam ne day sori ci kër gi foo xam ne day isolé wu mooy li nga xam ne mooy sunna waaw mais di tabax rek ay wa nañu nangam nii rek waaw koo xamante ne bu nee ci toilette yi lépp luy génn ci wow wala loolu ji euh, euh, bi fi nit ñi toog ñépp a dégg li muy def wala ci salon bi c'est pas correct ça c'est pas correct ñun c'est que dula sax dañu xamal yépp waa waaw ak tamit bañu féetale toilette yi xibla waaw li sëy na Abu Ayyub wax ne leen saa sant doon tere ñuy ñuy jublu xibla bi wala di ko wan gannaaw bi ha'itin wala bi bawlu moo xam dañuy tuur ndox wala dañuy xayta waaw walakin sharqu aw gharribu waaye féeta leen yeneen côté yi nga xam ne jëmul ci kaaba ji te doo ko wan gannaaw ndax Medina lañ ñëwoon mooy sharq ak gharb mais mooy bu dee bu dee foo ne yow foo xam ne sa sa mooy mooy midi fa la kaaba ga nekk wala fa la xibla bi nekk mooy doo ko def parce que taxayurul ahkam bi taxayuri zamani wal makaan mooy makaan bi manoon a charq ku leen saa salaam waxoon man damay charq te yow de charq boo boo féetee charq muy est mooy foofu la Kaaba ga nekk taxul ñuy wax même bu nee ne hadis boobu moom taxul ñoo jóg ay wuute bari moo ci am waaw mooy yooyu yëpp bu ñuy tabax kër dañ ko see war a boole waaw mooy dafa am loo xam ne sutura la tudd ak kersa waaw toilette yi bu ko def foo xamante ne nii ku fa dugg lépp lu muy di ko dégg. fa nit ñi nekk bëccëg géeg fépp dañuy toog di naan ataaya ak di toog di waxtaan ce jour yeeg biir salon bi wala foo xam ne loolu lépp nga def ko ci wet gi c'est pas correct ça waaw ay toilettes dañ koy faire foo xam ne c'est isolé nit ki man na faa dem ba kii kenn du yëg li muy def c'est ça qui est normal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadis bii nii début bi surtout li Muslim andi ko fii mooy loolu waaw wa kaana ahabba ma satara bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam aw haishu naxl waaw li mu gënoon a sopp waaw moo tax abada moo tax eh, te lool ci tukkeeg fépp ci yem fii Medina lañ nekk voilà gis nga Medina lañ nekk ak bi muy tukki Seydina al-Mughira nee na yooyu saa saam keroog mu bëggee faj aajoom bi ñu demee tabu waaw dane ko eh, jëlal idaawa gi jëlal baag bi mooy fi ñu def ndox meeg yooyu ak ak ak ak bant bi ñu dem bam sori waaw waaw bi mu fajee aajum mu ñëw mu sooy sottil muy jàpp nee na ma dem bëgg koo dindil kawasam yi mu ne dahuma xuffam yi muy sànke yim soloon kawasu der yi mu ne bàyyi leen ndax fa inni adxaltuhuma tahiratayn parce que man yoneen saa sam bi ma leen di dugal laaboon nañ mu ma daal di ciy masa ci la ñëwee fekk Seydina Abu Seydina Abdurrahman ibn Awf di jiite sahaaba yi an anhum sahaaba yi di ko kii yoneen saa sam ne ko ne ko continuer mu continuer mooy benn sahaaba bu ma sa jiite yonente bi alayhi salaam loolu yëpp gis nga da doon sori mu bëggoon a dem faj aajoom da doon sori waaw waaw léegi nag loolu nag dañ cee war a yar suñu doom yi waaw seetlu naa sur Europe moom xale yi dafa mel ni kersa côté boobu amuñu ko ci waaw ay toilette moom da gis kenn di dem keneen topp ci waaw lan la def loolu amul ay xale lañ dangeen leen koy jàngal eh toilette kenn du ci nekk à deux waaw. te yow mi fi nekk it doo dem ci toilette yi di wax li ngay def ak tamit nekk naan lii laay def ak leen laay def loolu du kersa ñu yare leen ci ñu xame loolu xam ne lii mooy doxalin bu naar bu jaar yoon waaw waaye leneen luñ ciy jàng ngir tëj mooy ngëneelu Seydina Abdallah ibn Jaafar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw <laughs> waaw moom mi yonent bi alayhi salaam wax secret boo xamante ne nee na du ko wax kenn du gisoon nañ seyna Anas non ibn Malik xaadimu rasulillah alayhi salaatu wassalaam bi mu ne yeneen saa dama yéex a ñëw comme jamono dama doon ñëw ci sama yaay di ñibbisi ma ñëw sama yaay ne muy Ummu Sulaym waa Anas waa yow tey tey tey tey nga di yéex ngaa ñëw di mais foo ne woon mu ne ko yeneen saa salaam moo ma doon yónni moo ma waxoon euh, après benn secret quoi. mu ne ko lan la mu ne ko yi man du ma du ma du ma du ma du ma du ma divulguer du ma du ma fecc du ma wone secret yonent ma saa saam mu ne ko bu ko wone mukk bi mu ne bu doon am na kenn ku ma koy wax yow saabit mooy taalibe bi dina mag ci Seyna Anas mooy Seyna Saabit ibn Aslam waaw mu ne bu doon am na kenn koo xam ne secret boobu ma yeneen saa salaam wax dinaa ko wax yow mii laa koy wax waaye malgré ça duma ko wax te moom laa waxoon sama yaay di Ummu Sulaym ne ko jamais te ba mu ko ko waxee yaayam conforté ko ci waxoon naa la boobu bañ koy gis ne léegi da ngay gis yaay léegi yi moom ñenn ñi seen doom daa am ñu koy wax secret moom yaay gi di fexe ah ah daa am loo may nëbb kon léegi yow ah ah kon am na secret boo yow da ngay jàpp ay secret sama digganteeg yow doom ji wax ko secret waaj jàppaleen sa doom yaa ngi koy jàngal bu mu denc secret parce que yow bu la ko waxee yow nga foog ne yow itam boo ko waxee secret amul keneen ku mën a def moom noonu ba mu wax ko ko moo tax ñun xamul ndax la biñ kumpa rek du dara lu biñ kumpa képp tax ñu yàq suñu doom ci noonu ko wax yow sa doom bu ko nit waxee secret mu ñëw wax nga ne ko ah secret la ma wax nee ko waa kon dina nga ko denc waaye ay di ah, ah, lal mooy lan wax ku ma ko man kese waaw bu ko def waxi caaxaan yooyu mooy la yaa ngi jàngal sa doom trahir trahir man noonu man lay doon waa ji nee na ko bu ko wax secret bi yow nga bëgg yow moom mu wax la ko parce yaay ndayam après boo nee ndayam nag Seydina Anas radiyallahu anhu bi ko bi bi bi ko yaayam ne euh, bi mu ne ah secret yoneen du ma ko wax kenn neew ko ah Anas xanaa juruma la ah déedéet dare ko waaw waaw secret yoneen saa saa moom bu ko wax kenn Seydina Abdallah ibn Jaafar ibn Abi Taalib mii radiyallahu anhuma dane man secret yonent saa salaam la waaw duma ko wax kenn njëkk lool taalibe yi <laughs> waxoon nañ ne ci riwaaya Imaam Ahmad bi nee nañu fexe ngir mu wax ñu ko waaye fexe nañ lu ne ay waay waa secret boobu lan la woon mu ne ma ne leen <laughs> mu ne yéen xanaa déggu ngeen li ma leen wax. xanaa ma ne da ngeen a li ma leen wax secret yonent bi alayhi salaam la du ko wax kenn laa wax ba ni may faatoo waaw waaw ba ni may deme hatta alqallah la ufshi ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam sirrahu hatta alqallah du ma wuññi secret yonent sallallahu mukk di ko wax keneen ba ni may dajeeg yàlla ba ni may faatoo waaw ñii la humul ladina rabbahumul mustafa wa kafa ñii la yonent sallallahu yar mu doy yi nga sëy anas la mu def ak yaayam te gone la <laughs> ci kanamu yaay Seydina Abdallah ibn Jaafar yoneen saa saa bi muy génn àddina dix ans la am bon Anas a ko magoon Seydina Anas vingt ans la amoon mais moom <laughs> eh, na am eh, mu ne gaa yi fexe fexe fexe fexe fexe fexe mu ne déedéet loolu moom secret yonent bi alayhi salaam moom du ko wax waaw c'est il faut nit ñi am néegu biir quoi waaye parler rek xatta mur yi sax dañuy nettali waaye mur yi nit a nekk ca gannaaw di nettali mur yi ah <laughs> kàddu goo dégg ci miir bi nit a fa nekk <laughs> bu yori noppam waaw waaw ay téléphone arabe dañoo yab arabe yi képp waaw téléphone ñépp la ñépp ay nettali waaw léegi dëkk boo xam ne surtout rawatina ak téléphone yi moom léegi moom daa daa gën a ay ku nekk yaa ngi nekk un petit journaliste waaw di publier rek <laughs> ci WhatsApp yeeg Snapchat yeeg nangam ak nangam ak Instagram yeeg TikTok yeeg lu nekk nga dugal ci waaw lu ñu kii rek saa joxe xalaatam nangam ak nangam je pense mel ni dañ koo demander quelque chose <laughs> personne ne t'a demandé rien. jël leen seen bopp te nekk ci lii leen di jariñ moo gën waaw booy publier publier loo xam ne xadiis wax ju baax jëf ju baax lu ñu war a jàpp dimbali nit yu mel noonu ak tamit loo xam ne njàngale mu mu ñu war wasaare yu mel noonu waaye ay wax yoo xamante ne wax kesaw kesew yoo xamante ne nii dara doo ko ci jële boo mayul ay ay ay duma kese nga ciy jële wala di tasaare ay waxi caaxaan waaw waaw ay mawdu'aat yoo xamante ne nii amul ñu naan yoon saa salama ko wax koo def lii di nga am nangam te dara la ci waxul lépp ay kàcc la yooyu yooyu ara yow yow arrêté moo gën ci yow. waaw kon nag xam naa dañ yéem na mais xaris bi dafa gudd ah <laughs> waaw dafa gudd loolu waaye allahu akbar waaw moo gisaa yonent waaye saa saam gëléem yi dañ doon wax ak moom wala gëléem gi ñëw wax ak moom gi ñëw wax ko li muy wax <laughs> moo waa ñe ko yow gëléem gi nee na ma non seulement da koy xiifal mais da koy sonal ragalal xanaa ragal yàlla ci gëléem gi mu ngi nii moo ma ko wax <laughs> voilà kon mu ngi noonu bii di ñëw ñu jël xadiisu kiñ doon wax sànq te mooy dernier xadiis muy Seydina Anas Allah quelle coïncidence <laughs> ah, <laughs> ah ibna Jaafar ibna Jaafar la hawla wala quwwata non ñii bon doy na doy na doy parce que sinon sinon ça ne va pas finir ah waaw ah si eh. kon baax na noonu bi li ñëw ñu àggale jël dernier hadith yi buntu bi inshaa allahu taala wallahu taala a'lam